Allahu akbar kon nag mu ngi noonee loolu mooy déxil yi yàlla teg waaw loolu mooy déxil yi yàlla teg xam nga xadd dañ koy woowe tamit pen waaw comme xaddu zina bu boobaa ci kaw kooku lan lay tekki <laughs> waaw mooy ki ki njaaloo pen yiñ koy teg dañ koy woowe xadd ak xaddu saaribal xamr naankatu sangërëmi am na fan buñ koy dóor léegi bu boobaa wa hadda hududan fala ta'taduha borom bi teg na ay déxal mooy yar yim ne dóor leen ko bu leen ko dépasser ah voilà sàcckat bi ah bu góor bee bu dee dagg leen seen loxo yow nga ñëw ne man duma dagg ñii comme que liñ def c'est dañ leen ci dañoo dañoo kàccoo rek dañ leen ciy yokkal ñaari loxo la ñuy dagg borom mais déedéet déedéet waaw boo ko defee di nga am problème mooy wa hadda hududa boroom moo dëxal ay dëxal yii bu leen ko bu leen ko dépasser nag non manu ngeen koo dépasser noonu parce que waa ji daa kàccoore waaw waaye léeg-léeg xudud dañ koy wax comme aay bi ñu waxoon sànq bu suuratul baqara bi dañ koy wax mu tekki tamit yi yàlla xaraamal bi mu ne tilka xuduudullahi falaa taqrabuha lii mooy eh, eh, dëxali yàlla yi mooy yi ma xaraamal bu leen ko jege waaw mooy di def yi nga xam ne yàlla da koo tere léeg-léeg mu jël mu jël sens boobu mais comme que fii dafa indi yu mu xaraamal ne wa xarama ashiya kon bu boobaa xudud bi du bii lay jël voilà mooy yi la wax nii la yi ñu wax sauf que dañ laa bëgg wax awut day jëlaale tamit léeg-léeg mu mu mu tudd mu mu tekki mbugal ak yi nga xam ne wala yi nga xamante ne borom bi moom la tere ñu def ko waaw waaw dañ koy woowe dañ ko koy woowe mu ngi noonee waaw moo tax bor yoneen saa sam doon wax naan masalul qaa'imi comme ne sa imaamul Buxaari ala xuduudillaahi ki misaalam ci taxaw ci yàlla xaraamal ba du ko def du ko jege du ko def wal mudahni fiha ak ki nga xam ne dañu fi dabaj di def lu ko neex moom ah kamasalil qawmi iqtasamu safina mooy euh, euh, euh, loolu quoi boobu loolu li nga xamante ni mooy ki nga xam ne daa taxaw ci yàlla xaraamal ba du ko def ak li mu tere waaw waaw kon mu ngi noonee loolu da koy tekki waaye liñ doon wax sànq mooy bii du tekki boobu du boobu lay jël fii ci xadis bi parce que li ci wetam la wa harrama ashiya kon du yooyu mu xaraamal mais yii mooy yiñ la wax ci kaat biñ la wax lu dagan non lu lu lu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu farataal loo xam ne sunna la ak lu ñu sopp ak loo xam daa dagan kese yooyu yëpp jox nañ la ji bu nekk ay misaal walillahi alhamdu wal léegi nag mu des waaw waaw euh, mooy mu teg ci moom ba léegi mu ne wa harrama kon gis nañ ñaata ñaar inna allaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha waxadda xuduudan fala ta'taduuha léegi nag ñu jàll ci beneen bi wa harrama ashyaa fala tantahikuuha bon borom bi xaraamal ay mbir nee na yooyu bu leen ko bëtt de bu leen ko def bu leen ko xotti xormaa yàlla yi yim leen ne bu leen def mooy yi nga xam ne moom la yàlla ñage diineem bi waaw ba pare tere ku ko jege moo tax laa taqrabu zina la wax bu jege njaaloo waaw intihaakuhaa nag mooy yi yàlla xaraamal nga man maa def bu leen naan sàngara nga man wax yow mais ce n'est qu'une boisson non le vodka le Kronenbourg ce n'est que des boissons euh, l'essentiel c'est de ne pas en la boo bàyyi doo jàpp doo bàyyi doo ñeme yàlla l'essentiel mooy bu ko laa nga la way te sa français yi jaarul yoon yi wal iyaazu billah mooy yi nga xam ne borom bi moom lan wax ci téereem bi wala yonentam alay saa saa wax ko ci lu leer ni lii daa xaram yooyu moom hé wa harrama ashyaa falaa tantahikuha gis nga ci wàllu lekk yi borom bi wax nañu yi nga xamante ne moo dagan waaw yooyu baax na mais ñu ngi ci ñu xaraamal mu ne qul innamaa harrama rabbi al fawaahisha maa zahara wa maa batana waxal ne borom bi moo faraamal lépp loo xam ne ñaaw tiif la jombu tiif la waaw yoo xam ne ku ko dégg ni ngay ndax ñaaw li ci feeñ ak li ci nëbb wal isma wal baghya bi ghayri al haqq ca suuratul a'raaf waaye ci wàllu lekk yi moo ñu xaraamal li nga xamante ne mooy laxmul xinsiir waaw lahmul xinziir mooy yàppu mbaam xuux cochon ñoomin porc wala am na beneen buñ koy woowe ak ak gaa nga xamante ne ñooy ñoom xinziir mooy mbaam xuux waaw innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal xinziiri wa ma uhil وما أهل به لغير الله borom bi ne waxal ne yow yeneen saa sa innama dëgg-dëgg li am ba des mooy xarama xaraamal na aleykum ci yéen jaam yi almaytata deret mooy midd kon midd lekk midd dafa xaraam waaw wat di consommer deret naan day gën a neexal soos bi rayum xar dékk deret ji ñëw sotti ko ci soos bi naan da koy gën a neexal haram walaxmal xinziir ak yàpp mbaam xuux cochon porc waaw ak wamaa uhilla bihi li ghayrillah ak lépp loo xam ne bañ koy rendi dañ cee tudd leneen lu yàlla gaa yi dañoo ñëw ne seen mbokk ah, ak ginnee ko dugg wala yooyu ñu yóbbu ko ca maaman bi manu tus mu ne nañ ko yóbbu wala ñay toppatoo ndëpp ya wala tuur ya ah, wala bois sacré ba ca mbokk Casamance ñu daal di koy ne léegi dañ koy rayal nag wu ñuul kukku ca buntu Almeria waaw fajar nag te buñ koy rey bu mu sol dara ña koy rey bu mu sol dara nangam ak nangam yu yooyu yow bu ci lekkan ah voilà wama uhil la loolu dafa xaram yooyu dañoo xaram yàpp woo xam ne dañoo électrifié waa ji xar mi courant lañ ko dóor tël wala walla wala wala wala nag yi bokk na ci mun xaniqa wal mawquza toog natiixa yooyu mu doon wax ci suuratul maa'ida loolu dafa xaram waaw kon loolu la waaw yoo xam ne dafa xaram waaw kon yooyu dafa leer xurrimat alaykum almaytatu waddamu wa laxmu alxinziiri wa maa uhilla li gayri llaahi bihi walmunxaniqatu walmawquuzatu walmutaraddiyatu wannatiixatu wa maa akala assabu illaa maa dakkaytum wama dubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam loolu dafa leer wa harrama ashya'a fala tantahikuha waaw kay yéen ñi rey ca utal yaag ndëpp yaag tuur yaag ca waaxi géej ngir maam kastel kumba kumba kastel kumba ngeeso maam kumba ngeeso nee nañ yooyu yëpp dafa xaraam mooy maa uhil ma wa maa zubiha ala nusuk wala ci guy gi fii ci bawol guy suñu maam di ci sotti soow dafa xaraam yooyu dafa leer nañ ak xar mu médd waaw bul def nag iblis doon wax gaaya waaw naan gaa yi daal <laughs> eh, kii non Muhammad nag waaw sa moom moom diineem ji kenn xamul ñan diine la quoi léeg-léeg ñoom moom moom il n'est pas logique ak ak gaay mi ko topp lu waa Quraysh ne parce euh, xar mi nga xam ne wala gëléem gi nga xamante ne dafa jekki dee kan moo ko rey ñu ne yàlla Euh, waaw gëléem bi nga xam ne man nit maa ko wala maa ko rendi kan moo ko rendi man ah li yàlla rey ngeen ne daa xaram li nit rendi nag loolu moo dagan <laughs> yéen bi ne wala taakulu mimma lam yuzkar ismullah ismullahi alayhi wa innahu la fisq bu leen lekk mukk malgré kaccorte yi ñu leen di wax noonu di leen jéem a galgal waaw la mbogu géréer ba doon waaw am naa mbogu bay la war a doon waaw waaw la léeb booba gaa yi doon nett li waaw waaw jàpp tabaski ji suba la ta ñetti fana ji des ci tabaski ji mu commencé defar nokos bi <laughs> bañ ne suba la tabas gi nag mu daal di koy raay xar mi yëpp diw ko neenam ngir mu gina moon a saf <laughs> fanaanal <laughs> te xar mi dul xëyee <laughs> fekk xar mi dee sawaay ñu ne ko ah yow de doo tabas ci ne xar mi dee na danga koy zani mu ne zani la yéen yàlla rey ngeen haramal nit li ngeen bokkoo daganal moo li dagan yàllaa ko rek kooku vraiment ñooñu xam naa ne loolu lépp di wax mais xamuñ ne loolu la waa Quraysh doon wax comme quoi <laughs> caaxaan baaxut <laughs> borom bi ne gis nga yi ñu leen di wax wala takkulu yéen en tout bu leen lekk yéen julli ni mimma lam yuzkar ismallah ismullah alayhi lu ñu tuddul turu yàlla bañ ko ciy rendi bu leen ko lekk wa innahu la fisq loolu lekk ko ak kàccoorte la kantaa yéefiru Quraysh yi ak ñiy wax ci ñoom ñu mel noonu wa inna shayatina xam nga kan moo leen déy loolu comme quoi shaytaane déyoon waa Quraysh koy lépp di ko fowe te loolu ñuy fowe lu garaaw mu ne te gis nga shaytaan yi la yuuxuuna ñoom euh, shayatin yi la yuuxuuna ñoom ñooy dee ilaa awliyaa'ihim seen parandoo shayatinul insi yu jinne yi ñooy ñooy wax yu seen collaborateur jinne yi euh, euh, nit ñi ñu bon yi ak yéeféer yu mag yi li yu jaadilukum ngir ñuy dànge yéen ci yu mel noonu quoi borom bi ne waaye gis nga bu ngeen fi déggee seen waxi kàccorte ak yooyu ñuy wax ba ngeen ne ah bon finalement kon est-ce que affaire bi dara nee na ci wa in ata'tumuhum bis bu ngeen leen toppee ci cooborew ci seen caaxaan yooyu bàyyi li leen yàlla ne bu leen ko def ngeen def ko topp yéeféri innakum la mushrikuuna bu boobaa di ngeen bokk ne ñoom di ngeen nekk dëgg dëgg ñi nga xam ne ay bokkaalekat ngeen di doon kon wa harrama ashiya borom bi daa xaraamal ay mbir fala tantahikuha waaw innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibu kon loolu la waaw mooy borom bi nee na innama alxamru comme ñu xam ne xam xamru daa xaram sàngara ak ci bépp dégg la maison bu mu am waaw beaujolais la champagne la bordeaux la vodka la Kronenbourg la bu gaa yi defar ca ca alub alub saalum ba la wala alub biñonaa ba yépp ci yem bi ñuy jële ci garabu piiréeg lépp xamru kullu ma xaamaral aq loo xam ne boo ko naanee day muur sa xol kon innamal xamru kon ñu xam ne xamru dafa xaram wal ci jeu de hasard yi waaw casino yi ngay dem di jeu de argent yooyu di dugal rek waaw ak ñoom perte muñ uti ñoom premier ñoom xoos waaw ñoom gratter yi gratter waaw jeu yooyu nga xam ne moom lañ yombal gaa yi yor kiosque premier fu nekk ci mbedd yi léegi jaru ko sax sa téléphone ngay toog di jouer rek di parier waaw wala dem ci tabac bi kii jaay ay ay ay ay ay bi di parier ci fas yi waaw waa long san tey fas yi ban mooy génn ban moo dul génn nàngama ci nàngam yooyu ah wal am saabu moom lañ doon wax léegi mooy yi nga xam ne moom lañu di di di rendi ca ndëpp ya ak piloofaas yi rijsun ak salte salte la bakkaar bu mag la min amali shaytaani ci jëfu shaytaani la fajtanibuhu na ngeen ko moytandiku la'allakum tuflihun bu ngeen bëggee texe kon loolu ñu xam ne lii daa xaram allahu akbar kon yii nii ah daa nekk loo xamante ne nii yu xaram la yoo xamante ne nii day wane ne lii moom daa xaram waaw waaw kon nag ah bu yooyu borom bi xaraamal wa xarama ashiya afala tantahikuha boo xaraamal sina waaw xaraamal yiñ ci tudd nii yëpp ci domaine yu bari yi mu xaraamal waaw waaw xaraamal wala taqul lahuma uffin waaw bul wax sa sa waajur yi ah pas yi nag non pas même bi non waaw quoi loolu nag bu dee yow li ñu ne ndaw lañ ne bu ko wax mooy ñëw nag ba di leen di leen di leen këmux ak bu ñu loolu moom daa gën a dee nekk lu moom waaw wa xuuqul wa kooku moom am la fi alal uquq bokk na ca njombaxtalu li nga xam ne mooy ñaawe ci ay waaju loolu it bokk ci yi nga xam ne xaram kon nag bu ne wa xarama ashiyaa fala tantahikuha Allah waaye ñu jàll waay <laughs> bu mujj bi wa sakata an ashiya am rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu borom bi noppi ci ay mbir yoo xamante ne tuddul lan mooy àtteem est-ce que dagan nañu est lu war la est dañ koo xaraamal waxu ci dara waaw mu ne yooyu kon yu ñu yéggali la amul benn problème nit ki def ko waaw te loolu waxoon nañ la sànq bi ñuy gis ci taxriij bi li nga xam ne moom la borom al imaam al xaafiz nu Hajar ci al mataalib al aaliya li mu doon wax noonu que ni al aslu euh, lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan te wax nañ la aay bi nga xam ne moo koy leeral wa saxxara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun waaw ak alam taraw anna allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinan waaw oh! mu ne xanaa gisuloo bu njëkk bi wa saxxara lakum borom bi moo leen tàggatal ñeen leen maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yow maa fil ard ak lu nekk ci suuf yi jami'an lépp minu mu yooy xéewal lépp lu ngeen mën a jariñoo rek la bu leen borom bi defal waaw inna fi zalika inna fi zalika inna fi zalika kon loolee wa saxxara lakum borom bi moo leen tàggatal ah maa fi samaawaati mboolem nekk asamaan yeeg suuf lépp jóge ci moom muy xéewal mu ne alam taraw ndax ñoom gisuñu xanaa gisu ngeen anna allah ak borom bi saxara lakum ca suuratu luqman alayhi salaatu wassalaam waaw moo leen daal di leen tàggatal mi maa fi samaawaati mboolem mi nekk ci asamaan yow maa fil ardi ak mboolem nekk ci suufi wa asbagha alaykum ni'ama mu daal di dotti waamee ci seen kaw waamee xéewalam yi zahiratan ci lu feeñ wa baatina ak lu nëbb waaw allahu akbar kon loolu loolu mooy wane naa kon al fi l ashya lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagal yaa waxoon naa la ko fi waaw waaw al bara'atul ci mbir yi mooy dañoo dagan nekkuñu loo xam ne dafa xaraam illa al abda ba mu def li jëm ci wàllu pëy loolu rekk la ci boroom xam-xam yi génne sinon leneen lu nekk boo ñëwee fekk ma may lekk dara nga ne ma lii nii ngay lekk waroo ko lekk yaa ma war a indil preuve dalil bu dee mën nga ma indil preuve alquran ak sunna hayya ala buy wane ne lii ëskëy yoneen saa salam borom bi tabaaraka taala moo ko xaraamal ci lam nañu yonent tamale saa salam ma ne la ëskëy waaye boo ko indiwul kooku li mu nekke dafa nekk loo xam ne lu dagan la baal sa waay mu consommer li muy consommer ak li muy def ndax aaya yi ñu la wax alhamdulillah non mooy mbir la yoo xam ne borom bi neewul dafa dagan dafa xaraam neewul dafa dagan mu bàyyi ko da daf koo xaraamal mu bàyyi ko noonee waaw wa harrama alaykum ashiya fala ta'taduha allah waaw am na yoo xamante ni gisoon nañ ko sànq ci ci euh, kii bi Euh, taxrib bi inna allah farada faraida da ñëw ci ay ay version yu bari ay ay ay lafz alfaaz yu bari ay expression yu bari fala tudayyuha wa sanna lakum sunanan fala tantahikuha wa harrama alaykum ashyaa fala ta'taduha wa taraka bayna dhalika ashyaa min ghayri nisyanin rahmatan minhu faqbaluha wala tabhathu anha waaw daa bàyyi diggante yi nga xamante ne nii moom la xaraamal ak yi nga xam ne moom la farataal am na yum bàyyi seen diggante yoo xamante ne nii du fàttee ko waral waaye yërmande la yërmandeem la kon ñu xam ne yooyu yi nga xam ne almaskuutu anha dañ cee noppi ash-shari'u alayhi salaatu wassalaam waxu ci àdduwu ci jële ci boroomam wala lu leer ci alquran loolu rahma la yërmande la waaye waaw moo tax bu fi nekk di gëstu di def ay fiction ci yoo xamante ne nii boroom bi wax na ci lim fiy wax mu leer yenn yi leerul nit ñi nekk ci nga ñëw lu bëgg a ñëw rek nga naan ndax xaraam na ak nangam bu ngeen trouvé wul ci alquran ak sunna lu koy xaraamal amul dara lu koy lu koy tere allahu akbar waaw kon mu ngi noonee lii la allahu akbar lii la borom bi tabaaraka wa taala ci yërmandim lañu baaxe waaw waaw moo tax ci wàllu lekk yi ah qul laa ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha banim jeexe suñu borom ne yonent bay saa saa ne dajuma ci li nga xam ne moom lañ ma wax loo xamante ne dañ koo xaraamal mooy ci wàllu lekk yi la ah ala ta'imin moo tax ala ta'imin ci li nga xamante ne dañ koy consommer dañ koy lekk allah dajuma illa an yakuna mayta lu dul loolee nekk médd waaw waaye ñu tuddoon ci suuratul maa'ida bi te ñu tuddoon ko sànq aw daman masfuuxa wala deret yuy wal moo tax deret jooju daa xaram moom la doon wax aw daman wa dam al maytata wa dam bu nag kanta boo rendee gàtt bi xar mi wala nag wi wala loj gëléem gi ndawal gi dañ ko rendee ba pare deret yi nga xam ne mooy def ci ndawal lool ngelaw euh, kii bi euh, nu mu tudd ndawal gi loolu bokkul ci li nga xam ne moom lañu ñu xaraamal waaw waaw akbar daman masfuha te moo leeral ko ne kon ak dam an nazif boobu lañu tere bi nga xam ne day wal wal aw lahma xinzirin waaw wala li nga xamante ne mooy lax mu xinziir yeneen yi wax nañ ko sànq ci li nga xamante ne mooy yàpp poor ci xaay aayubale kon looloo tax boo ñëwee fekk nit di lekk dara manoo ñëw teg ko ci daa xaraam parce que yow fa nga dëkk miiminu loolu même bu dee gisoo ci alxuraan ñu ne la yow léegi lan moo koy xaraamal nga naan noo gisuma lu koy xaraamal mais daal ma ne la kon nag baal li ngay wax amul ci alquran lu koy xaraamal sunna lu koy xaraamal kon bàyyi sawaay mu def li muy def waaw waaw kon nag mu ngi noonee waaw mu ngi noonee wax sakata wa sakataan ashiya mu noppi ci ay mbir moom borom bi tabaaraka wa taala waaw ndax yërëm leen kon nag bu leen ci nekk di ko liñ bët moo tax yeneen saa saa doon wax eh, eh, eh, inna a'zama al-muslimina fil muslimina jarman ah wala jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi waaw yeneen tubaab saa saa nekk bokk na wala ki nga xamante ni mooy ñi gën a màgg ci borom ci jullit ñi mooy yaa leen teg toor quoi waaw ci gën a teg toor ci jullit ñi. mooy waaja nga xamante ni daa ñëw fekk mbir moo xamante ne boroom bi xaraamalu ko woon de waaw xaraamalu ko woon waa yi ñëw nekk di laaj ay laajam yu bari ba tax ñu daal di koy xaraamal ndax à cause ci li nga xamante ne mooy ak laajam gu bari waaw kon loolu la waaw te xadis boobu mu ci saxiix yi muy xadis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas inna a'zama al-muslimina jurman waaw man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi waaw moo tax yooyu mais loolu mooy jamonoy tashri' bi jamono gi nga xam ne yeneen saa salaama gis mais instant bii moom man samay laaj taxul ñu ñu samay laaj taxul ñu xaraamal dara wala ñuy daganal dara <laughs> voilà loolu foofu ça ça clair dafa am masala yoo xam ne borom xam-xam ne dañ koy tudd mais ça ne nous concerne pas parce que ñu doon dund ak yonent bi saa saam ñoom la concerné woon te ñooñu dégg seen yonent saa saam nekkatu waaw moo taxoon mu doon wax ne zaruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kaana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idha amartukum bi amrin fantahu minhu mastata'tum fa'tu minhu mastata'tum nga xadis bu siiw bi nekk sahih imam muslim waaw waaw yeneen saa salaam bi mu naan yaa ayyuhan naas inna allaha qad farada alaykumul hajja fa hujju waaw yéen nit ñi inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala moom de daal dinay farataal ci seen kaw muy hadiisu mawlaana abu hurayra imaam imaamul buxaari muttafaqun alayhi la waaye kaddu yii nii Euh, li nga xamante ne moom lañu wax nii loolu euh, imaam euh, al-Bukhari moo ko imaam Muslim moo ko indi yaa ayyuhan naas yéen nit xad faradallahu alaykumul hajja fa hujju yéen nit borom bi tabaaraka wa taala farataal na ci seen kaw aj aj leen mu ne benn waay jóg ne aku akul amin ya rasulallah yow ndawal yàlla leen saa salaam ndax ndax at mu ne yoneen saa salaam noppi waa ji répété ñetti yoon yoneen saa salaam nag ne law qultu na'am bu ma ne woon waaw la wajabat kononte kon da doon war wala ma sabantum te doonu ngeen ko man waaw zaruni ma taraktukum bàyyi leen maag li ma leen bàyyee fa innama halaka li alakoon man kaana qablakum mooy bi kasrati ja ñi leen jiitu woon mu ngi jaare woon seenu alkande ci bari yuñ doon laaj wax ci laa fi ak bari liñ doon wuteek ala anbiya im seeni yonente alayhi salaam fa ida amartukum bu ma leen digalee bi shay'in ci dara fa'tu ma sabantum dikkaleen ci seen wa idaa nahaytukum bu ma leen tere an shay'in fada'uhu na ngeen ko bàyyi ci saasi waaw kon mooy yi nga xamante ne boo yore saa wax na def na lii mooy xadd bi ñu doon wax sànk wa xadda xuduudaa waaw bi farataal na ci yéen leen loolu ku ko def benn yoon def nga li la yàlla wax mais boo ñu bëggee naan est-ce benn yoon a yoneen saa salaam mu nekk la loolu yaa ngi yaa ngi bëtt wa xadda xuduudaa fala ta'taduha voilà te laaj googu mënoon na tax boroom bi daal di ne woon yoneen saa saa il mu ne waaw képp ku mën a aj day nekk farata ci yow at mu nekk. xam na loolu dina compliqué ñoo ñëpp nan lañu ñu mën a dajalee dajee Makka man la ne voilà moo tax loolu kon loolu la mbir yi nga xamante ne daal sariya àddu ci ne daa xaraam ah gisoo ni tamit dagan gu euh, gu leer kii boobu euh, euh, lu mu tere. wala lu mu digle loolu aslam mooy ibaax waaw kon nag bu nit ñëw fekk nit koy def loo xamante ne yooyu yëpp dàqu na ci nga ñëw di ko dal wala yu mel noonu bu boobaa déedéet waaw déedéet waaw kon mu ngi noonee wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab waaw <laughs> wa ilayhi al-marji'u wal ma'aabu kon de ci kaw noonu waaw kon ndax wax na lu wax mu ne bu mu tudd ne borom bi mu ne wa maa kaana rabbuka nasiyaa waaw hadith sayna Abu Darda bi mu ne bu yoneen saa sax dafa tudd boole ci ne te sa borom masu la nekk te masu du nekk kuy fàtte waaw waaw borom bi li mu diggaay ak mbir yi kitaabin laa yadillu rabbi wala yansa waaw kon nag yi yow yàlla noppi euh, waxu ci dara asharion nekk ci di ko lëñ bët di lëñ bët di lool lool sonal sa bopp la waaye waxoon na kasratu su'al yeeg yooyu yooyu moom jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kantaa nga naan jë saway kay xadis bi arrangé na ma ah lu mu la arrangé sa waay il faut pas ñuy laaj parce que bu ñu laajee bu ñu waxee dañuy yàq suñu conscience la yow nag kàccoor nga moom <laughs> yow yaakaar nga ne loolu lii bokk na wax naa la ne yow loolu kasnate su aalim loolu weesu na ala ambiya yi ñun ana suñu yonent dañoo dund ak moom nii nii nii ni ñu doon dundeek moom ñee doon dundeek moom Madina amul sariya bi jeex na waaw bañ laaj yow boo ñëwee fenn gis ñu teg leen loo xam ne bu dee julli la jarul ngay laaj quoi ay julli yoo xam ne du ñuy sàggan parce que bu dee julli la ñoo xamante ni ñoom lekk lu xaraam ak yooyu seen yoon newu ci ay ay yooyu kan ay ay yi sans yi yi ñu deful xalaal ak yooyu ak yu mbedd yi seen yoon newu ci waaw ñooñu boo xamee ñu mel noonu dañ leen di laaj ah waxoon nañ ko fi mais sinon bu dul loolu ay jullit nii bu ma ñëwee senegal par exemple dem Sénégal nii ñu invité ma fenn wala ma dem fenn ñu ñu ñu teg ceebu yàpp man du ma ñëw naan. Euh, bon gars yi yéen yàpp euh, fu mu jógee xalaal la wala du xalaal non loolu loolu jarul laaj non loolu doo ko laaj lu ndax al hukmu lil ghalib ndax ñu ëpp senegal fii noonu la ñuy rendee dañuy rendi te xar xar yi dañuy nekk loo xam yàpp yu dagat la quoi jarul ngay laaj mais bu dee nag dañoo ñëw ba affaire yi léegi mu wëlbatiku al hukmu yaduru ma illati mooy ñëw acte boobu ñu tegoon noonu. mais bu dee dëkk la boo xam ne réewum jullit la ñoom noonu mooy seen noonu la ñuy rendee topp ci noonu bu boobaa jarul ngay laaj même bu dee am nañu mën a tricher wala ñoo xam ne du def noonu mais yow la garaawul mais bu dee ne nag léegi dafa wëlbatiku nga gis ñi ëpp di nit ñi ci dëkk bi seen yoon ne watul ci ñoom ñoom daal viande importée de France ci ay carton yoo xam ne xalaal sax binduñu ko ci xamuñ ba pare seen yooyu du seen ñoom waaye yooyu xanaa du rek boo nee bismillah léegi ñëpp ñëpp di def loolu bu boobaa da ngay moom léegi voilà ndax acte bi day tourner di di di di soppeeku ma ah, maa illatihi ànd ak la taxoon ñu tegoon ko ah wujudan wa adaman bu fi newee loolu bu fi newul ñu mu teggeeku voilà kon loolu tamit daa am solo ah waaw waaw te xadiis bi dañ ciy jànge wasakataan asiya ci mbir yi nga xamante ne ay masala diini la tamit mooy nekk di chercher ci ay mbir yoo xam ne mbiru xayb la l'islam ne la gëmal lii ganaan wo loo xam ne euh, nga ñëw xoola masiixu dajjaal yi ñu doon gis ganaan <laughs> bo kooku ko comment comment ça va man bala maa gëm foog ma xool bien euh, je cherche bien dans ma tête pour le raisonnable que ce masiixu dajjaal dont on parle là non wasakata loolu amoo ci droit fala tabhasu anha déedéet waaw amoo ci droit dañ cee jànge tamit loolu ah mooy di xóotal ci yooyu quoi ak yoo xamante ne wax nañ la ko mbugeelu bàmmeel nga naan mais bu bëggul bàmmeel c'est grave parce que loolu comment ça se passe ah mais loolu bàmmeel yi boo demee bu yàggee ay ay yàq ngay gis quoi te mbool ne quand bu ñuy dóor nit bu kii mais li tax loolu du ñu ko dégg quoi ah. <laughs> waaw moo tax Iblis di jaar foofu day ñëw naan la eh, laaj yu bari yooyu nga naan ni kii yàlla bind lii moo bind lii moo bind lii moo bind lii yeneen saa saa waxoon na ñun ñi duñu deñ laa yazaalu naasu yasaluuna hatta yuqaalu haaza xalqullah waaw waaw fa man xalaqallah <laughs> naan na ñëw bari la waa yeegi yàlla moom kan moo ko bind yoneen saa saam ne faman wajada min zalika shay'an falyaqul amantu billah ku wax loolu na dellu wax waxu tawhid buy dàq jax-jaxalu shaytaani wa al waswasul xannaas neel na wax ne gëm naa yàlla nekk di philosophe di philosophe voilà vous savez que tout ce qui existe voilà lépp lu yëngu lu ko yëngal moo ko pogrolej waaw wax yooyu léegi comme que affaire bi chaîne la lu nekk am na lu ko nekkal lu nekk di dem di dem ba ne waa léegi ñu ne yàlla léegi waa yàlla nag voilà loolu la lay wax parce que chaîne bi manu la continuer noonu rek <laughs> il faut mu koo xam ne fa lay arrêter silsila gi manu la continuer waaw <laughs> yooyu noonu mu ne na wax amantu billah loolu lépp lu ko indi mooy mooy di albas nekk di fala tabhasu an haaji waaw allahu akbar di xalaat naan waa mais nekk-nekku yàlla ci boppam sax nan la war a demee quoi yàlla moom comme que koo xamante ni laysa kamithlihi shay'un na woo salaam daal di yoon ñuy noppal bu leen di nekk di xalaat ci yàlla ci boppam nekk-nekkam mais xalaat leen ni ko asar bi waxe waaw ci mbindum yàlla ak li nga xam ne moom la fi def waaw di lëkkaale asmaullahi wa sifatillah ak li nga xamante ne asmaullah ak yi nga xam ne mooy lim fi al al al al al muhaymin waaw al-jabbar waaye al-xaaliq ah razzaq yooyu nga koy lëkkale xéewal ñu def waaw kay waaw loolu la mais pas nekk nekk yàlla nag mais yàlla moom ah laysa kamislihi shay'un way sa way fala tabhas an hada way moo tax yonent bi alei saatu salaam ne woon halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un te hadiisu Seydina Muslim delloo ko ci Ibnu Mas'ud <laughs> mooy ki nga xam ne de halaka alku na ñi ñiy teeñalkat yi waaw cherche ay mbir yoo xam ne concerné wu ko waaw concerné la waaw allahu akbar waaw mais cela ne veut pas dire que yow étudiant bi yow sàkkatu xam-xam bi doo seet dalili non kan moo la wax lool waxuñu la loola ah. boo gisee benn mbir mu bees bu xew kenn neewu la doo chercher ngir am lëkkaale ban aaya la am lëkkaale ak ban xadis ci xadis yonent bay saasaam kenn waxula loolu loolu boroom xam-xam bi bu ko deful nan lay nekk sax boroom xam-xam <laughs> loo xam ne amuñ ci nassun sarih texte bu leer bu ñëwee nu ñuy def du ñu xool lu bees loolee comme ñoomin don de sang ñoomin don d'organe est dañuy toog naan noo di chercher yooyu nag daa xaraamaa déedéet kenn ku la wax lool mujtahid bi loolu lay xool xool ci loo loolu ne lan la am cosaan ci diine nga def qiyaas bi waaw waaw kon loolu daa am solo yi nga xam ne ñoo niroo mu boole leen yi nga xam ne dañoo wute mu bañ leen a boole ba pare xool ana lan yi ñu jot xam ci alquran ak sunna lan moo lëkkaloo affaire boobee kon loolu daa am solo ah du lañ tere de waaw wallahu ta'ala a'lam allah allahu akbar kon daal euh, at-ta'ammuq at-tanattu' yooyu daa nekk yoo xamante ne nii nañu ko moytu waaw waaw kay di xalaat rek di nekk ay ay ay ay fiqh fiction alors que yu bari yu la war dafa xamoo ko kon nag a'adana allahu min al-ghururi